anna rajulan zaara axan lahu fi qaryatin uxraa fa arsada allahu ta'aala alaa madrajatihi malakan falammaa ataa alayhi qaala ayna turiid qaala uriidu axan lii fi haadihi alqarya qaala hal laka alayhi min nicmatin tarubbuhaa alayhi qaala laa ghayra anni ahbabtuhu fi llahi ta'ala qaal fa inni rasulullahi ilayka bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi rawahu muslim rahimahullah yuqaal arsadahu likadha idha wakkalahu bihifdhihi wal madraja bi fathil miimi war-raa at-tariiq wa maana tarubbuha taquumu biha wa tas'a fi salaahiha kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bi ñu génn gisoon nañu xadis numéro trois cent soixante mu ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ci garab gi ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin di wax ci di di dem waa yiw di toog ak ñoom di. Euh, leen ànd ak ñoom di leen sopp di sakku di leen ziyaar ak seeni ñaan ak di ziyaare bërëb yi nga xam ne si bërëb yu sell la gisoon nañ kon xadiis na Anas lañ gisoon moo doon li njëkk xadiis bu njëkk bi mu indi ci buntu bi bim ne qaala Abu Bakrin li Umar radiyallahu anhuma ba'da wafaati rasulillah intaliq bina sallallahu alayhi wa sallam intaliq bina ila ummi Aymana radiyallahu anha nazuruha ba nim jeexe tey nag ñu gis kon xadis bi ci tegu muy xadis numéro trois cent soixante et mu ne waan abi hurayrata mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di sayna abu hurayra abdurrahman ibn sakhr ad-dawsiyu hafizu sahabati radiyallahu anhum ci li gën a siiw ci turam ani nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan kenn dafa am benn waay boo xam ne zaara dafa dem seeti rendre visite seeti axan benn mbokk lahu benn mbokkam fii qaryatin uxraa ci beneen beneen gox waaw jóge na dëkkam dem beneen dëkk joxe jóge village am dem beneen village waaw bu sori ngir seeti benn mbokkam mu ne fa arsala allahu taala ala madrajati ala madrajatihi malak malaka nee na fa fa arsada allahu lool imaamu nawawi rahimahullah mu ne arsadahu li kada yuqaalu dañuy wax ne arsadahu li kada ida wakkala mooy euh, euh, mooy arsa mooy wakkalahu mooy euh, wàkke jël na benn mbir defal ko ko bi hifzihi wakkalahu bi hifzihi mooy day jël dara comme ni muy jële malaaka bi xafaza yi ne muy ñuy ñuy sàmm di aar doomu aadama yi voilà mu ne loolu la ñuy wax arsalahu li kada mooy bu dee damaa jël comme yow nga jël benn nit ah président bi wala ministre de l'intérieur am benn waay boo xam ne gars yi dañ koy menacer mu ut ay policiers loo xam ne dañ ne yéen ñii détaché nañ leen pour ngeen nekk son garde di corps nekk koo xam ne yéen ay nekk ak moom di ko aar voilà loolu la ne mooy buñ nee arsadahu li kaza mooy wakkalahu bi hifdhi dañ koo chargé ne ko ah aaral kee nga xam ne moom lañ la booleel demal ca moom lii nag li nga xam ne moom la ciy wax rek mooy borom bi falamma bi mu ne fa arsala allahu taala ala madrajatihi malik ma al madraja dina ñëw après mu ne wal madrajatu imaamu Nawawi rahimahullah ca mooy bu fathil mi ma la yo wax bul wax mu bil wax ma war raa i rabi bi bul wax madru bul wax madri waaye madra voilà ak mu ne lan ak tariq mooy yoon wi voilà kon mooy borom bi dafa fa arsada xam nga al mirsad ci la jógee arsada mooy koo xam ne day fa ngay jaar lay taxaw di la waaw <laughs> inna rabbaka labil mirsad waaw li suñu borom ne gis nga sa borom mu ngi moom la français yi naan aux aguets mooy li wolof naan wiiri wiiri jaari ndaari ndaari googu nag mooy marsad gi waaw mooy gis nga nit ñi lépp lu ñu mën def ci kaw suuf du ñu rëcc yàlla waaw de toute façon bés dina ñëw fàttaliku leen wa yawma turja'una fihi ila Allah fàttaliku leen bés bi nga xam ne nag ci les leen di delloo bu yéenay dellu de ne képp koo xam ne amoon na sañ-sañ man-manu ci demaat euh, euh, dem àllaaxira du ko def <laughs> gaa yi ko def dund gi fii gaa yi ak ñu koo bëgg waaw waaw rabbir ji'un ak ay way yaa laytani di dàqe kooku xam nga ne boos bu doon moom moo manal boppam mooy yóbbu boppam du def waaye moo tax mu ne wa yawma turja'una fiihi ila Allah fàttali koy bis ba dañ leen di delloo fa Yàlla waaw malakul mawtee ñëw war a jël sa bakkan bii te soxlawul dara fi mu la fekk lu sa bakkan bi sa yaram bi soxlawu ci dara sa bu dee la woon sa entreprise yeeg sa alal yeeg sa waay bu dee femme la sa borom kër ak sa doom yeeg bu dee borom kër gi sa soxna yeeg sa oto yeeg sa alal ji soxlawu ci dara xam nga lan la soxla sa bakkan bi nekk ci yow te dina ko fapbalam fee jóge dina xëcc sa <laughs> waaw loolu moom <laughs> loolu la kon gars yi ñu ñëwal seen <laughs> moo tax gars leen di ga mala yàllaa yónni malaaka mi ne ne ko demal jëlal ma diw heuram jot mu dem jëli la waaw kon bu ne fa arsala allahu taala madrajatihi malika malaka malaka mooy borom bi dafa jël li nga xam ne mooy benn malaaka teg ko ca yoon ba waaw mooy marsat bi yoon woo nga xam ne manu la ña wolu manu la manu la muusa ko mucc ba du fa jaar ngir dem ci dëkk ba la yow <laughs> <laughs> ñu ne man daal gis nga boo su caaroy laay jóge di dem jama gën <laughs> waaw jàmm gën génn te nag oto laay xam nga léegi sax ak ak ak ak ak ak autoroute à bi mais nañ nañ jàpp tant que autoroute bi amul man sama oto fan laay jaar mais national bi kese poste jaaroo bi moo fa tegoo foog ma jaar ay jagsaaw mooy traverse route nationale bi jaar buntu Kafal ay ñoom Gloria ak jaar fa nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy jagsaaw ya jaar la gën voilà nooy noonu laay def di continuer ba fan laa wax tënkee. ba ba ñu mënaan dara ngir tëngëj wala wala jàmm ngeen <laughs> waaw loolu moom noonu ngay def mooy yoon woowu nag nga xam ne manu la jaar lu dul fii ngay jaar foofu la borom bi teg malaaka mooy diggante dëkk bi kii jóge ngir dem seeti xaritam bee waaw loolu la naan fa arsada allahu taala mooy borom bi teg yónni benn malaaka mu taxaw ca yoon wa ala am malaaka boo xam ne mu ngay xaar waa romb ko fa lamma ata ali bi nga xam ne waa ji ci lay dox di seeti xaritam bi ba agsi ci moom xaala waa ji ah wax ak moom malaaka wax ak moom waa ji forme la yor mooy forme nit la yor <laughs> waaw mu ne ko ayna turid mu ne ko waaw yow foo foo jëm nii mooy foo bëgg a dem fan mooy sa destination quelle destination waaw xaala waa ji ne ko ah man de uridu axan lii fii hadhihi al qarya ne ko man de li ma tax a jóg mooy seeti sama benn xarit moom laa nam ma dem seeti boo xam ne gis nga dëkk bee ngay seen fee bu dëkk foofee moom laa jëm moom laa am yéene te moom nga ma gis nii may dox jëm ca moom waaw xaala waa ji ne ko malaaka bi moom xamul ne malaaka la pour moom nit la rek mu ne ko hal laka alayhi min ni'matin tarudduha alayhi mu ne ko est-ce que hallaka ndax da ngaa am alayhi ci kawam min ni'matin ci ab xéewal boo xam ne tarubbuha alayhi moom bu imaam an-Nawawi mu ne wa maana ci suuf tarubbuha mooy taqumu biha wa tas'a fi salahiha waaw <laughs> mu ne ko ah est-ce que fa hallaka ndax da ngaa am alayhi min ni'matin waaw mu ne tarubbuha mooy taqumu biha mooy xéewal boo xam ne walla bagage yoo xam ne dañ koo dénk am loo ko dénk waaw moo xam ay fas la wala ay nag loo ko loo ko joxoon ne ko ngir mu lëgëyal ko wala boo nga am loo ko fa bàyyil ngir mu taxawal nga xam ne yow da faa dem taqumu biha ngir nga dem taxawe ca mbir moomee wa tasha fi salah yaa ngay dox ñii ngir boo demee gina yëwanal affaire ba nga ko dénk wala ne ko téyel ba ko waaw loolu la fa yow waaw <laughs> xam nga léeg-léeg nit dina <laughs> waa ji nag léeg-léeg day foog ne moom la feet si ndekete yoo sawaay man daal aw ma garage <laughs> waaye gis nga saawaay ji moom am na garage waaye fële lu dëkk nag <laughs> sama oto bi comme que temps yi dawaruma ko man di ko bàyyi ci mbedd mi fii wóorul te gaa yi dañuy wékki rétroviseur yi waaw gaa yi xeebatuñ dara <laughs> boo yéexee sax ñu wékki sa pono <laughs> waaw daal di lay eh, désosser sa oto désosser une voiture mooy li ci nekk yëpp nga ne ko tungañ <laughs> waaw waaw bàyyi ba kii yooyu ay expert lañ dañuy dindi pono yi dindi siège yi dindi lépp ba volaa bi sa boo dañ koy teggi rajo yeeg lépp waaw seetu yi ci biir ak yi ci biteeg yëpp lañuy ñuy teggi bala nag boo ñëwee yow doo dese lu dul say bët di jooy li daloon benn moom benn doon nettali fan eh, war na mat at ne am na koo xamante ne nii moom gaa kër fii ci fii ci France <laughs> waaw moom seen garage ca suuf benn benn femme moom otoom noonu la ko gaa yi def lépp la gaa yi wékki waaw xaw ma daa dem vacances xaw ma lan bàyyi fa otoom mais ci biir te eh biir garage bi ah ci suuf mooy garage yi pas garage benn comme ni ñuy amee Sénégal nga am sa kër am garage non mooy ab immeuble bu ñu bari dëkk mu am ay garage <laughs> moom garage am otoom la gaa yi déso mooy chaise yee lépp lañ teggi waaw femme bi mamu loolu lu ay bëtam ngir jooy allahu akbar wal iyaazu billah léegi mooy nit ki léeg-léeg nga sa oto fenn parce que amoo bu fee bàyyi léeg-léeg nga ne ah xaaral ma dem seeti saa waaja waaw ndekete yoo sa dem da ngay dem mooy oto ngay seeti yoo demee waxtaan tuuti waaw waaw sawaay waaye man de dama fay gëkk waa ma ne naa jaar seeti la waaw da koo doli nag mu ne non ma man naa ko xoolaa ah. nga kiiwaat duggaat nekkete yoo mu ngi door a wax nag li ko fi indi mooy oto bii la bëggoon a kiiwaat cuqaat ko dawal tuuti ne ko génnal ñun waa eh, yéegal ñun ñu def benn tour ma xool ndax bu ta yàggee taaluñu ko du kii quoi waaw dawal ci tuuti ñëwaat gaare ne ko waaw xam naa ba beneen yoon quoi voilà yu mel noonu la ko wax ne yow est ce que daa am benn xéewal lu la yoreel wala loo ko dénk loo xam ne dangaa ngaa dem ngir defaral ko gin koo yëwénal wala ngir defaraat ko mu gina baax <laughs> waaw di dox ca la koy gën a yëwénal est ce que tax a jóg mii <laughs> xaala waa ji ne ko laa mukk déedéet xayra lu dul ne man lii moom an nii man ahbabtuhu dama koo sopp fillahi ci yàlla ta'ala mi kawe mi te yéegul xaala waa ji nag ne ko malaaka bi nag mooy xamul ne malaaka la pour moom nit la bu na ko nag fa inni man de rasulullahi ilayk ndawal yàlla laa ci yow lii nag la ma sama borom daal di wax ma wax la ko bi anna allah yëgal le borom bi qad ahabbaka sopp na la kamaa kenn bi nga xamante ne nii ahbabtahu sopp nga sa waajoo jële sa xarit boo bële nga dem di seeti fii mi nga xam ne da nga sopp te yàlla tax da nga sopp ci yàlla kon yàlla sopp na la allah mu ne bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim abul husayn ah, ah, rahimahullah lëjë suuf yuqaalu gisoon nañ ko hadis bi war nañu wax hadis numéro trois cent soixante dix mooy léegi mu ñëw ñu ngi trois cent soixante et un waaw léegi rek mu daal li feeñaat mooy bunt bi topp ci suñu bunt bi imam dina ko fi indiwaat waaw kon Euh, moo bu boobaa moom euh, yaa bay xam technique bi xam nga suna li nga xam ne moom la ñuy doxe aywa kon mu ne rawaawu muslim laaj bi dong mooy est al imaamu muslim abul husayn moom kese ko solo dañ naan ko déedéet sëriñam al imaamu euh, ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo ko ci juróomi bërëb ci musnadu musnadu abi hurayrata radiyallahu anhu kon al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul birri wassila wal aadaab buntu bi suraahi def baabun fi fadli al-hubbi fillah mu ne mooy deuxième hadith ci buntu boobu mu ne haddathani Abdul A'la ah te ñaari hadith kese la fa indi bii mooy ñaari hadith la bii mooy dernier bi fi fadli eh, buntu boobu suraahi def fi fadli al-hubbi fillah ah mu ne haddathani Abdul A'la ibn Hammad imam Muslim mu ne haddathani nettali na ma man dongo Abdul A'la sama sëriñ di Abdul A'la ibn Hammad ni Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr al-Bahili mawlahum Abu Yahya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Hammad ibn Salama mu ne ko ñu nettali mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama ah, rahimahullahu ta'ala an Thabit moo ko jële ci Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Basri musnad waa Basra ko càllale waa Basra an Abi Rafi' moo ko jëlee ci Abu Rafi' ah di Nufay' Abu Rafi' as-Sa'igh al-Madani rahimahullahu ta'ala eh, eh, nga xamante ne nii eh, moom Medina Medina la cos la ne woon waaye dafa mujj dem Basra voilà rahmatullah alay al-Adawi mbokku Seydina Omar yi doomu Seyd kenn ci doomu Seydina Omar yi jigéen ñi moo doon njaatige mawlaatu mawla ibnatu Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum léegi nag am na nag ñu ne mawla Abu Hurayra mii la ñu mu jële xadiis bi radiyallahu anil jamii al-Basri kon gis nga càlle bi ñoom ñii ñépp waa Basra la an Abi Hurayra ta mu jële ko Seyna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ la turam sànq an nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allahu lahu ala madrajatihi malaka falamma ata alayhi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah qaala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuhaa qaala laa ghayra annii ahbabtuhu fillaahi azza wa jalla qaala fa innii rasuulullaahi ilayka bi anna Allaaha qad ahabbaka kamaa ahbabtahu fiihi voilà nii la ko al imaamu eh, Muslim rahimahullaahu ta'aala eh, eh, daldi mm, solowe voilà léegi kon ñu ñëw nag ci njàngat yi ak lëkkaale premièrement lëkkaale yu am suñu dëkk suñu bunt bi muy buntu walla garab ci tool bi di ziyaare waa yiw di toog ak ñoom waaye di sàkku seen yooyu ak ziyaare mooy ziyaare wante waaw ndax jullit bu ne am na yiw bu yàlla def ci moom waaw <laughs> fës na wala fësut ba mu nekkee jullit la am ngëneel waaw waaw <laughs> moom ba mu nekkee jullit moom la am ngëneel moom waaw léegi nag ngëneel yëpp day day yu bari day proportionnel selon ku nekk na nga jàppe diine ji ak na nga soppe yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ak na nga nekkee na nga jàppe diine ji te di ko doxal waaw loolu ak sa yéene kon kii lan la def nit la koo xam ne dafa jóg di ziyaare ji mbokkam gis nga buntu ziyaare waa yiw te lu tax bu ko ziyaare mu ne ndax sopp gu ma ko sopp ci yàlla waaw sopp ko ndax bon amaana ñoo bokk mbokk dereetam la bon sama cousin la amaana sama goro la moo ma may soxna ah <laughs> dina dem nag <laughs> loolu lu baax la waaw mais yooyu yëpp taxul ah dem seeti ko parce que mas na maa dimbali démb ma geesu ko du benn ci yooyu benn ci yooyu ak yeneen yoo wa qis ala waaw lépp loo jàpp ne intérêt nit bu tax nit dina rendre service kenn defal nit leen parce que am na lu mu ko defal du dara wala lu mu bokk du dara ci yooyu lenn kese la mu ne lu dul ne man ni ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala mooy kon bunt bi lëkkaale mooy kon ci ziyaare nit ngir yàlla waaw ahlul xayri boo leen di ziyaare sax te yàlla taxul du la jariñ waaw mooy di leen ziyaare lillahi ngir yàlla tabaraka wa taala waaw bon léegi kon ziyaare gàngo lëkkaale bi gis nañ ko xadis bi dañ ciy jànge que ne lu baax yàgg naa am waaw ndax kii lii muy yonent bi saa saa ba koy nettali te muy nettali du bés boobu la xew <laughs> waaw <laughs> du bés boobu la xew bi mu di ko seeti kon seetante loolu dafa nekk loo xam na te loolu ci su yonent yi fi jaaroon te ñoo mas a nekk loolu la woon ci lañ jàngale loolu yu baax yooyu mooy di ko def ngir yàlla sinon a yàgg na ah, na ma keroog wala ma dem seeti ko ngir mu dimbali yi mooy ñi ci ñoom la ko ñuy jële alayhimu salaatu wassalaam kon mooy ixlaasu niyya hatta yi nga xamante ne nii du jaamu yàlla max du jaa mooy dem seeti wante ci ci kaw moomu rek ci lu doyal manu lii jaamu yàlla la mais bu ko nit ki defee ngir yàlla am yàlla ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi gis nañ premier hadith bi ñu ci Riyad bi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu képp koo xam ne sax gàddaay daa nekk ngir yàlla jëm ca yàlla ak ndaw mooy ngërëmu yàlla ak ngërëmu yeneen tàmmalay saa saa bi yow di nga jote loolee waaw yow borom bi dina la defal loolee la tax a jóg kii dafa jóg seeti ngir yàlla ngir sopp gu ma sopp mbokkam ngir yàlla mu ne naa dem seeti ko ngir loolu waaw al-hubbu fillah wal bughdu fillah Allah solo gi mu am kon mooy loolu nag yéene la yéene lay man nga mën a transformer loolu kii bu dul amul woon yéene du mën a ngir yàlla kon mooy yéene mooy li nga xam ne moo lay permettre nga transformer les aadaat min al aadaat ila al ibaadaat jële aada yi li nga xam ne ay aada ay acte culturel def ko euh, euh, li nga xam ne mooy culturel la culturel def culturel voilà <laughs> mooy jëf yi nga xam ne ci aada la ñu koy def waaw siyaara wante dem seeti wante ah, nemmeeku wante yow nga def ko nag ngir yàlla yaa kay dem di seeti parce rek bokkam la kese te seetu ci yàlla bokkul ak yow euh, non bokk ngeen jamais ñaar ñoom duñu bokk waaw moo tax gis nga fa man kaanat hijratu ila Allah wa ah kon nag kooku sallallahu hijratu ila Allah wa moo tax malaaka mi ne ko lan sama borom di moo mu boole man ndaw yàlla laa ci yow bi anna allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fii loolu moo ci am solo fii ko <laughs> waaw ndax borom bi waaw ana aghna an ash-shuraka'i min ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu waaw maa gën a te te yooyu maa gën a deñ ci ñi ñu way bokkaale ci bokkaale ku jëf benn jëf boo xam ne ngir jaamu yàlla la nga bokkaale ma ke kenn mbayyi laa moom tawool mooy at yi nga xam ne ja ay jëfi jaamu yàlla la waaye ñun nit yi nga xam ne du jëfu jaamu yàlla max bi ci ci ci sin ci cosaan waaye boo ko yéenee yàlla yàlla ne nangu naa te loolu tax nag comme que da nga ngir man man borom bi ci sama bopp maa la sopp léegi ah, ah, ah, xanaa déggu loolu lu ndaw de xoola yonent bi saa saam keroog ghazwatu Xaybar bi mu ne la u'tiyat gis nañu xadiis boobu tamit la u'tiyanna raayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa yuhibbu Allaha wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fa baata an-naasu yaduukuuna laylatahum <laughs> keroog bi yonent bay saa saa waxee loolu mahabba bi suñu borom ne sopp naa ko kii am ko loolu loolu yow lan moo ko gën a rëy darajatu habibillah am mahabbatullah ah mu ne dinaa jox drapeau bi suba ëllëg suba góor goo xam ne daa sopp yàlla azza wa jalla sopp yonentam sallallahu alayhi wa sallam non yonent yàlla da koo sopp ak yonentam sallallahu alayhi wasallam moom mu sopp yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam <laughs> mu ne keroog nit ñi dañoo fanaan ku ci nekk di def ay effort yoo man ay ñaan yoo mën a am ak loo man di góorgóorlu wane sa këne ngir lan ana kan ayyuhuma yu ayyuhum yu'taha kan lañ koy jox ci ñoom drapeau oh. lu tax moo tax Seydina Omar radiyallahu ne man keroog laa bëgg jiite dara parce que li ci yonent bay sa sam lëkkaale ak drapeau bi loolu moom fu ñu ko lëkkaale ma bëgg loolu te nag comme que fii njiit la woon jour boobu laa masa bëgg jiite dara xatta nekk xalifa masuma ko woon bëgg masuma woon a toog naan yàlla naa nekk xalifa waaye jour boobu yonent bay sa sam wax loolu Xaybar man Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jiite keroog ndax lan tuuf mahabbatallah cofeelu yàlla mbëggeelu yàlla kii nag loolu la borom bi may kii lu tax parce dafa ñëw gi seeti mbokkam ci beneen gox beneen dëkk boo xamante ne fa la nekk beneen village ngir lan ngir da koo sopp ci yàlla Allah kon al al moo tax téere bi ko imaam muslim kii ñu euh, tudd buntu bi suraax yi def fii fadli xubbin alxubbu fillah waaw mooy ngëneelu di sopp ci yàlla waaw kon mu ngi noonu <laughs> kon ngëneelu googu rëy na soppante ngir yàlla yow booy bëgg bëggal ngir yàlla ndax yeneen ci bari saa saa moo tax moo wax ci xadiisu Seydina Abu Umaama al-Baahili yu xadiis bi imaamu Tirmidhi eh, non non imaam Euh, Abu Dawud kese Abu Dawud as-Sijistani moom kese ko solo al imam kii Abu Dawud kii Abu Umama al-Bahili Sudayy ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu taalibe la woon ca Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahabba lillah wa aghdaba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al iman allah fay gis nga waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow defoo la dara wallahi xam nga ne def na la dara dégluwaatal ma répété ko ñetti yoon ndax moom ñetti yoon la faraloon di wax lu bari aywa <laughs> an Sulay ibn Ajlan la wax radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaam nee na man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al iman ñetteel Seydina Suday ibn Ajlan di Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na di jële ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al iman <laughs> waaye nga ne dinaa ci ñëw koy xam nga ne man dama la dama koy wax banoon loolu yow itam mii na lu ma loolu yow it fay <laughs> waaw mooy mu ne yonent may saasaam nee na man ahabba lillah képp koo xam ne dafa sopp ngir yàlla mooy loo mën di sopp nit ñeeg bàyyi ma yéeg gox yéeg nga sopp ab ville man de faas non man gis nga tiis wisi noonu lañ koy waxe ah gis nga euh, kii Antakiya yooyu dëkkal mais gis nga Mbakol gis nga euh, kii Saalum dëkk la yoo xam ne dama leen a sopp ngir yàlla waaw Allah wala nga sopp nit ñi ngir yàlla sopp animaux yi ngir yàlla waaw sopp mbir yi ngir yàlla loo gis rek hatta loo gis dañ koy sopp ndax lii nii damay wan bindeefu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy aji bind ni am bindam wasaaroo waaw mu may branché bu ma ci xool branché ma directement ci borom bi tax ma sopp ko ak lu man di mel ma gis xaj yi ni ma kontaan waaw mu génn làmbañ saa su nga gis yoo xam ne ñoom seen làmmiñ du feeñ waaw ma ne ci borom bi sopp naa leen lépp ngir yàlla man ahabba lillah rawatina sopp ñun ñu baax ñi rawatina al anbiya wal awliya ak wal mu'minuna wal muslimin ak al muslimin nga sopp ngir yàlla waaye xattaa yi gëmul yàlla nga sopp leen waaye ndax bindee fi yàlla lañ waaw booy bañ ci ñoom la ngay bañ ci ñoom mooy i'tiqad dañu am pas-pasu mooy yàlla bokkaale yàlla ak bakkaar yi loolu ngay bañ bés buñ ci génnoon tagg nga gën leen a sopp ko ñépp waaw mooy man ahabba lillah waaw waaye wa abghada lillah nga bañ ngir yàlla moom laa doon wax sànq mooy booy bañ bul bañ parce que rek mooy yow man neexuma yow parce que sa tab mooy lan al bughd at-tabi'i moytu loolu parce que des fois dina la yóbbu nga bañ moo tax nit ñi dinañ ko al al al arwaaxu junuudun mujannada <laughs> waaw gis nga ruux yi bakkan yi borom bi da leen def loo xam ne boole leen yoo xam ne yi dañuy reconnaître seen biir dañuy mën nga xam ne wóolu wante wuñ te kii wuñ mooy dañuy dañuy am benn méfiance di sori wante seen bopp moo tax. xanaa loolu loolu dinañ ci wax jarul ñu ñëw ci xadis boobu dina buñ ci ñëw insha allah dinañ taxaw ci loolu mooy pour wax la ne al bughd tabi'i essayer loolu nga dindi ko ci sa xol parce que feebar la parce que di bañ nit te tegoo ko fenn parce rek bokkul ak yow couleur man africain la boo xam ne noir africain parce africain yoo xam ne c'est des africains blancs ak africains euh, yoo xam ne ay euh, arabe lañ ma bañ arabe yi rien que ñoom ay arabe lañ wal iyaazu billah waaw <laughs> parce que niroowu ñoom man waaw eh. yooyu mooy loolu baaxul poison la ci nit virus la moo raw coronavirus waaw léegi ki nga xam da bañ nag bañ gi yàlla bëgg mooy bañ ki nga xaman li bi yàlla bañ waaw nga bañ njaalookat bi parce que njaaloo gi mu lëkk gi muy gi mu làmboo di ko def nga bañ kacc kacc ndax kacc yi muy def kooku da bañ ngir yàlla ndax yàlla bëggul lool nga bañ yàqkat yi lu tax parce que inna allaha la yuhibbul mufsidin ba borom bi bëggul yàqkat yi nga bañ ko ndax loolee ndax yàq yàq gi nga xam ne moom la ràngoo te ko def kooku moo bañ ngir yàlla waaw bañ yéeféri parce que bi ay noonu yàlla lañ dañoo bañal seen borom mu bañ mu bañ leen ngir lool pas parce que bindee fi yàlla lañ déedéet loolu différence bu am solo ngo wa abghad lillah waaw nga bañ ngir yàlla te bu boobaa mooy abghad lillah yow manoo bañ animaux yi noonu parce ñoom lan lañ def loo xam ne ñoom toggul leen jëf <laughs> waaw <laughs> toggul leen jëf ba nga leen di bañ kon ñi ngay bañ mooy di bañ nit ñi nga xam ne lamboowu ñoom jikko yu baax yi wala sori nañu pas-pas yu baax yi wala sax ay julli lañ waaye di def ay bakkaar nga bañ bakkaar boobee ñuy def bu boobaa yow bañ nga ngir yàlla waaw wa abghada waaye wa a'ta lillah waa ji di joxe ngir yàlla gor la ah <laughs> booy gor la ñëw na ci réew mi France xamuñu kenn waaw bon fee laa dajeeg moom ah, dama liggéey ba wàcc dajeeg moom ci arrêt bi mu abordé ma arrêt tram bi ma génn euh, maa ngi gis mu yor benn valise quoi ne ma bon sénégalais euh, nuyoo euh, le sénégalais ma ne ko oui ne ma excusez-moi pardon man de expliquez-moi Sénégal laa jógee bii. bii sax ci mbedd mi laa fanaan parce que damaa war a jàng fii ah Lyon ne wala Paris wala Toronto wala Canada Canada wala euh, Ottawa fu la New York New Jersey New fu South Afrique mais aw ma fenn fu fanaan manoon naan rek est man nga maa dimbali rek waaw fatagul ma ba keramay lijjanti waaw ndax moom sinon euh, damay ragal ne euh, dina xaw a ci man waa ji ko mais yow ban université sax mu ne Lyon 1 eh demoon scientifique la mu ne la non sax mu ne la école de commerce nga ne eh waaw wala yii kii ingénieur waaw INSA école nationale des sciences appliquées fi laa war a jànge waaw ay nit ya yi nañ avenir yi moom saway xaaral ma waaw waaw waaw ban année première année waaw pour cinq ans moom waa ji ko yow Sénégal sax foo kii mu ne non nag kii laa quoi wax ko bac bi S1 yooyu laa ni eh! <laughs> ay kii bopp bi kii kii bopp ba nar ci mbedd mi xaaral ma investir ci booy bi <laughs> kii bor <laughs> naa ko récupérer héberger ko ngir xam naa filière ya muy def c'est promoteur c'est promoteuse c'est promoteur <laughs> ay pardon cd tax <laughs> les puritains les puristes de la langue française bala ñu maa rentre <laughs> waaw ne leen promoteur ni ma xoolal saare ay ay ay il est nul te du noppi quoi mais c'est promoteur waaw mooy li muy jàng am te liggéey yomb na te liggéey bu baax ingénieur léegi sa baay jël ko defal na ko lu baax jox ko néegam entre ah, nga foog ne lillaahi la ndekete non non non sa waay pas lillah ah. <laughs> parce que sa waay gor la la wax kii bu demee ba ba tekki dina ma gestu waaw façon boobu moom yëfi àddina nga ci mooy xadiisul niyya bi mooy rek lii lépp ci lay duggaat wa wa a'ta lillah kooku joxewul ngir yàlla waaye la suñu borom waxoon yeneen si ma lay saa ba muy door a wàcc alquran ah saar ya mujjee ya njëkk a génn wala tamlul tastakthir tabul joxe joxe ba pare di ci xaar lu ëpp te koy jox waaw kooku dugalul suñu ndawtal yee waaw <laughs> ah xewle na naa ko jox cinq bu ma xewlee mu yokk ci sew cinq mille <laughs> koy di ko dugg ko lu nekk moo ko yow xam nga ne yow xam nga ne defoo woon ngir yàlla <laughs> waaw bari na bari na lépp loo def daal te yàlla taxut mooy yow bu lañ la ci xasee wala ñoo la nga ba loolu dañ loolu loolu symbole la la buy won yàlla taxut parce que ku jëm ci yàlla ah qui chemine Allah se moque d'être hein hein hein hein hein importuné par un par par par un ku jëm ci yàlla garaawul te ku xamul di wax lu la neexul ak yooyu loolu lépp da koy mën a nangu supporter ko ngir yàlla ma nga jëm moo tax waaw waaye yi dem ci soppeem lépp lu voyage bi laaj ci coono dina ko ngar dajjoo lu tax yow sa borom bi jëm muy sa soppee nga ne moom nga bëgg ngir moom moo la tax a jóg yoonam wii lu la ci laal nga démissionné mooy yow sax sopp des na waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu loolu moom signe la wuy wane ne waa ji yàlla defu tax wala bu kii mu defal dara ka mu jox bu ñëwee ba joxu ko fu nekk nag mu kaas ko fa waaw ñii gëmatuñ dara quoi <laughs> man nekkatuma fi di sonno a ah, man booy yi kii nii ay ndimbal non c'est fini ah parce que boo dimbalee une fois que ñoom ñu kii faaleetuñu la ah. voilà kooku da kooku moom bokk na ci si ñuy wane ne kii yàlla taxut <laughs> waaw kii yàlla taxut <laughs> waaw lu mu def rek il lu ndaw bu rombee waajam defaroon lu baax nuyu ko waa ji amaana leneen la ne woon dégg ko sax fay ko mu dem waaw ñii leen mel ne <laughs> xanaa tey tey moom man na maa bañ a fay ma koy nuyu mu may bañ a fay di fu nekk nag mu dem fa ci tooguwaay yi fu mu romb rek jot téléphone waaw allo waaw na def wax moom daal tous les chemins mènent moom lu ngeen waxtaan waxtaan dina fexe ba jàmbaas si niw moom laa romb tey waaw di ko nuyu ah di ko nuyu mu mel ni léegi nag di ma bañ a faale waaw di ma bañ a faale xanaa tey <laughs> waaye ba mu sonnee tey. <laughs> waaye nag nit ñee mel noonu waaye ko def ngir yàlla rek dañ naan déedéet defoo ngir yàlla ah, attention bàyyil sa waxi caaxaan yi ngay wax defoo ngir yàlla waaw boo defoon ngir yàlla du foo dem di ko xarab déedéet loolu waroo ko def kon daal wa a'ta di joxe ngir yàlla waaye wa mana'a lillah nga xañ ngir yàlla waaw léeg-léeg da ngay xañe ngir yàlla waaw képp ku ñëw ne la saay ah père jeune koñ bi ñëw ne la père <laughs> waaw def délégation père nag da ngay xam ne suñu tournoi bi yaay parrain bi quoi waaw i caaxaan yi nga xamante ne nii suñu baal bii nga xamante ne rek ah soirée dansante bi yow lañ ko tuddee <laughs> dañ leen di déglu ba nga pare yow nga ñëw joxe yow joxe woo ngir yàlla mukk ndax doo jël sa alal di ko def ci lu xaraam lépp loo xam ne ci yàq la jóge la jëm tamit doo ko ci def sa alal bu boobaa xañe nga waaye lu tax ngir yàlla parce que yàlla xaraamal ñuy def alal ci lii wa anfiqu mimma razaqnakum ci la fan la ñuy anfaqa fan la ñuy mooy ci kano yu baax yi la ñuy def xaalis alal kii bëgg def ko ci kano yu bon yi ma bañ boobu mooy xañe nga ngir yàlla te bu boobaa mooy yow da ngay niiru jikkooy bor mooy kii euh, euh, meloy borom bi nga fexe jikkoo borom xam ne mooy almuhib waaw waaye mooy kiy bañ borom bi day bañ moo mu bañ jàll ñi nga xam ne mu bañ ñi nga xam ne mooy yu bon yi nga ràngoo loolee fexe koo ràngoo waaye borom bi nga xam ne mooy almu'ti di joxe waaw ngir nga xam ne mooy almaane nga fexe bu borom boobee di yow di xañe ci li nga xam ne xañe loo xamante ne du yiw du lu baax nga xañe waaw léegi nag dinañ la traité de avare de waar grawul waaw oh waaw boobu dafa nay quoi ñëw di ko wax mu ñuy moral quoi oh. saa yi attention quoi kii mu ñuy moral xoolal ma lool rek waaw tax pañ ñoo jox kese dafa nay quoi grawul nga dégg ko ñu la koy jëwe grawul waaw nga xañe ngir yàlla waaw nga xañe ngir léeg-léeg di nga gis ay priorité taxaw loo xam ne lenn kese nga yor nga gis la ëpp solo la gën a jàmm nga def ko xañ ko ñeneen ñi loolu def nga yow qad mana'ta nga def ko ngir yàlla waaw kon mu ngi noonu mu bon yonent way saa saam nag ne ki def yii yépp kooku fa qadis takmal al iman kooku matal na ngëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg bu doonu ceeb borom bi teg na ko ci waaw ci seetu ngëm yàlla mu ràngoo waaw kon gis nga alxubb fillah ci xadiis bi kii nga am dafa génn seeti mbokkam ngir sopp ko ngir yàlla kese ngir yàlla kon nañuy soppa nañuy seeti wante ngir yàlla kese waaw ngir yàlla kese léegi yeneen ñu ñëw man na cee delluwaat waaw damay koy seeti ngir yàlla bu ma demee amaale na doom ma defaale ma kii loolu lépp après yooyu yëpp mën na ci greffe greffewu waaye bu dee yeneen yi nga nga bu yàlla moo mu ne woon ku ma dara kii ma génn ci booy jaamu yàlla max day waxatuma laaj kon nag waaye bokk na ci li ñuy jàng ci xadiis ba dañoo bare kon mooy dañ koy xamee ne comme al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharh xadiis bi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne wa fiihi anna al-aadamiyyiina qad yarawna al-malaa'ika dañuy jàng ci xadiis bi que ne aadama yii ne mooy les adamiques doomu maam aadama yi alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg ñu gis malaaka yi mooy possibilité am na ci doomu aadama yi ñoo xam dañuy gis malaaka yi loolu simple <laughs> léegi xam nga lii nii yonent bay saa saama ko nekk comme ni nga xam ne nga Mawlaana Ibn Abbaas ci la gisoon Dihya ibn Khalifa foog ne Dihya la nekk yow Jibril la alayhi salaam yonent bay saa saama ko wax waaw <laughs> ak ñeneen di saxaaba yu bari waaw <laughs> saa maam ne damaa ñëw di seet yonent bay saa taxaw di ko xaar mu taxaw ak di wax rek taxaw ba yàgg mag yàgg mag sonn toog mu pare bi pare ñëw ne ko man de yonent bay saa saam dafa kii la mais damaa ñëw gis ngay wax waaw bu yàgg nag ma ma ne ko ne ko am ko du Dexya Jibril waaw léegi ñu koy bañ dañ naan jamono yi parce que yonent bay saa saam nekkoon ñoom koy gis mais dañ naan la Seydina euh, Imran ibn Husayn taalibi yonent bi alayhi salaam ginnaaw yonent bi alayhi salaam nee na malaaka yi dañ ko doon di ko nuyu mu leen di faj ba bés bi mu demee benn technique de faj benn paju malaaka yi digg gisatu leen waaw bi mu ko bàyyee la malaaka yi delluwaat di ko di ko nuyu te taalibi bi mu ko wax dane ko fekk maa ngi dund bul nettali bi kon loolu moom te xeet yi xeet yi jiitu woon xam nga kii ci xeet yi jiitu woon la lan nga defal yàlla mooy sopp na nit ngir yàlla boroom bi boole ko malaaka mu taxaw ca yoonam waajalal ko malaaka mu taxaw ca yoon wa muy jaar ngir annoncé ko la bonne bala ñoo romb dañ ci jànge nit ki di annoncé sa mbokk la bonne nouvelle dafa baax kii dafa ñëw di annoncé borom bee ko yónni min malakun min malaaki min malaikati rahman alayhi salatu wassalam ñëw di bëggal jaamu yàlla eh, cofeelu yàlla waaw dañ ci xamee tamit que nit ki wax ko ngëneel bu am bu dee ne du jural musiba du ko jural fitna ndax ku ñëw ne la yow yàlla sopp na la xam nga loolu bu dee waa ku fuuy la après loolu fuuy loo ko loolu du baax waaye bu dee in amina bu dee ne wóolu nañ que moom loolu sëriñ bi koy wax ak ki koy leer ak moom yooyu rëbb boobu après di yëkkati ah man grand quelqu'un laa ndekete yooyu yëpp aaru na ci. waaw waaye fii liñ doon wax loolu dama dama doon bañ fàtte ko léegi mooy gis malaaka yi xeet yi jiitu yonentu Yàlla saasaam doon nettali leen gën waaye loolu dalaa jaaxal xanaa boroom waxul kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas boroom bi nee na yéen xeetu yonentu Yàlla saasaam yéenay gën ji xeet bu mu mës a bu mu mës a ci nit ñépp ñi bindee fu yàlla bind nit ñi yaakaar nga ñu gën muy xeet yi jiitu woon la amoon ca ay nit yoo xam ne du ñu yonent kii yonent ah bu doon yonent la a may saasaam dina ko leer te boobu malaaka bu ñëwee dina xam ne malaaka kii dama ñëw na ko man yàllaa ma yónni bi mu ko laa yëpp dafa woon nit mu ne ko yàllaa ma yónni te sax ci loolu man na foog ne ci yonent la comme nit alors que malaaka woon yaakaar nga ne ñooñu borom bi dina leen defal ñu ñu gën. defal leen gëneel yu toll nii ñuy gisi malaaka alors que xeet wi gën ñoom loolu mu xañ leen ko kalla laysa hada mbir mi demewul noonu de <laughs> moo tax malaaka yi ba léegi nii may wax ak yow ñun ñi dañ leen di gis am nañu leen di gis waaw <laughs> am nañu leen di gis di gis malaaka yi waxuma la di leen gis rek ñuy waxtaan ak ñoom léegi nag am na yoo xam ne ki koy weddi xam nga lu muy wane day wane ne moom de toute façon dundul loolu te xadiis yi dafa leer naññ di leeral loolu kene xeet yi lépp lu ñu am amewuñu ko lu dul seen yonent te suñu yonent mooy gën ji yonent te suñu borom nee nañu xeet yi mooy gën ci xeet lu la gari ñëw ñëw am nañ jag loolu mën nañu koo am ñun fan ana moo koy tere laa lay laaj boo ma bañalee loolu te wax naa la léegi Seydina Imran boo demee ci tarjamaam di nga ko gis Ibn al gis malaaka yi ñu lool kon nag loolu lu a am solo la waaw lépp loo dégg ñu lay wax ci xeet yi jiitu woon te am na yeneen xadiis yu fii ñëw waaw boo demee ci kitaabu euh, ahadiisul anbiyaa bu imaamul Buxaari rahimahullah am na yu fënd yu mel noonu waaw bépp woo dégg ñu lay wax ci xeet yi jiitoon am nañ ko xeet yonent bale saasaam lim ci am manoo koo takk ak lim ci ngëneel ni yonent baay saasaam féetee kaw yeneen yonent yi alayhimu saasaam la xeetam féetee kaw yeneen xeet te loolu amewuñ ko dara loolu ci moom alayhi salaatu wassalaam moo ñu xëcc waaw waaw al mar'u ma'a man ahabba nit kamu soppal lay kamu sopp lay àndal kon nag mu ngi noonu kon nag nit ñi képp koo xam ne diine lañ ko xame sellate jaamu yàlla kenn du ko gis ci mooy yàlla ma suñu koo xam ne wax yu sutante bu la waxee parce que te noonu duñ ko wax ku nekk ah ñi gis malaaka ko wax ku nekk wala am lu tax circonstance bu tax ba mu wax loolu ndax man nag nit par exemple wedd yu mel nii moom muy leeral loolu ba ci kaw yu wax mu ne loolu la man mii dama leen di gis te xamawoo ko kacc yow bu dee jaamu yàlla moo la ci raw fuuf kooku amoo droit di ko wedd man nga ne boo man daal loolu mën naa ko bañ a gëm waaye bul ne ko amul li nga wax amul bu ko wax li nga wax amul man nga ne woo man nag dama ciy maandu loolu man nga ko waaye tegtal yépp day wane ne loolu mën naa ne <laughs> te ñi ko doon ñi leen doon gis avant ñii yoo gën léegi <laughs> xaaju ñoo bokk waaw mooy xeet ya leen doon gis xeet yu leen gën mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu le euh, euh, euh, kon xam naa kon ñu yem noonu hein kon mahabbatullah gis nga niñ koy amee kon waaw soppal ngir yàlla boroom bi sa dina la sopp waaw loo sopp ngir yàlla di nga fekk sa borom foofale kon nag ñu yem noonu bii di ñëw insha allah ñu jël hadith numéro trois cent soixante-deux ba léegi hadithu sayyidina Abu Hurayra